ñu jàpp ne kon am nga lu mat ñeent fukk nga war a génne benn gàtt muy sa asaka ba tey boo ñëwee ci gëléem am na yu tudd buxtu am na yu tudd xiraab xiraab mooy yi nga miin fii ci réew mi buxtu moom xëy na miinoo leen waaye su amoon tey ci xiraab bu yet am ci buxtu yaarit dañuy jàpp ne am nga juróom rek nga war a génne benn gàtt asaka yi juróomi gëléem ba tey nag dañoo def ay xeet am na baqar mooy yi nga miin fii am na yeneen nag yu tudd ay jawaa miis su amoon nag ñaar fukki baqar am fukki jawaa miis lu tee asaka war la nga war a génne benn ndax kon fanweer lay doon alxamhu bele yu saaru def na ko mu jël li shaayir yi jëm ci lors li sult ak jëm ci sult kazaliki ni alxataani giiri sëb ya wa zabibu ak reseñ wa timaaru ak meññet ya ba tey pepp mi ñuy wax bele ak mi ñuy wax lors ak mi ñuy wax sultu daañu leen boole boole gi mooy tey bu amoon ci yett yi kenn ku ne ñaari bërigo dañuy jàpp ne kon am nga juróom-benn bërigo mat na nisaab asaka dal lay war ba tey xeeti jiir sëg yi dañoo bari waaye daañu leen boole boo bayee sëb ñee bay sëb ñee bay sëb ñee ñu seet lépp ku ko seet ba xam mat na juróom benn barigoom déet su ko matee asaka war la reseñ fañ koy bayee mook tàndarma noonu la ñu mel dañoo bari ay qualité lool waaye daañu leen boole mooy seet la nga bay ca qualité bee ak ca bee ak ca bee su matee juróom benn barigo asaka war la mu jàll si nag ci ñañ war a jox asaka ñooñu nag mat nañoo xàmmee bu baax ndax génne asaka léeg-léeg mu xaw a yomb waaye jox ko ka ko yelloo moo xaw a jafe te boo ko joxee koo xam ne yelloowu ko day mel ne rek joxe woo asaka masrifuha ab soppikaayam maanaam ab joxewukaayam al faqiru moo di aji ñàkk wal miskin ak miskin faqir ak miskin am nañu wuute ci niñ koy firee waaye bu dee ci yoonu Maalik moom dañuy firee faqiir aji ñàkk maanaam koo xam koo xam ne daal amul lu ko doy dunde ci at ma te sukkandikoo ko ci menn métier it amul it kenn koo ko gàddul kooku faqiir la loolu nag bari na ci suñu réew mi miskin nag mooy koo xam ne amul sax lu ko doy ci bis bi mbaa sax amut añub tey mbaa reerub tey kooku mooy miskin waaye nag képp koo xam ne am nga mécc moo mën a wéye mbaa am nga ku la yore gàddul la say mbir sa dund rek yow waratuñ laa jox asaka ndax lorootoo waaye nag koo xam ne amee na métier waaye métier mu mënu koo yor mbaa léeg-léeg mu dox léeg-léeg du dox mbaa koo xam ne am na ku ko war yoral ab dundam sax waaye kooka it da koo mënut moo xam jëkkëram la moo xam waajuram la wala yu mel noonu ñooña kon dees na leen jox asaka raasin ak aji xare ci yoonu yàlla wa fi sabilillahi joojee ñëw ca laaya ja lañ ci jublu mooy jihaad maanaam kuy dem ci jihaad di xare ci yoonu yàlla doonte woomaloon na mayees na koo jox asaka am na ñu ko yaatal nag ba ci tuddaale jàkka yeeg daara yeeg xeet yu baax yu bare bari waaye daam ñu wax ne loolu boo ko jàppee day mel ne kon innama ji nga xam ne moo tàmbali laay ja te maanaam ci làngu arab mooy takk ni nangam du génn nangam day mel ne kon loola dafa deñ teew nag wóoteeg borom xam-xam yërmande la ku jàpp ne asaka mën naa dem ci daara wala ci jàkkaa yu demee noonu ba tey mën naa jàpp ca jooja wax ndax wóoteeg borom xam-xam yi moom yërmandi la na table wuñ nag ne sëriñu daara ba bu fekkee loru na ci ñu jox ko asaka ci ab dundam mbaa dundu njabootam moom ñu war koo jox asaka nañ koy joxe ña ca des te moom sax ku ñu war a dimbale la jox ko bu baax a baax ndax mu mën a taxaw ci liggéey boobee muy def wa ay tuxun akuk goreel jamono yi jaam amee maes naa fekk jaam buy jot boppam ñu jox ko ci asaka ndax mu mën a fay jot boppam daal di gore ba tey mënees naa jël alali asaka ja jënd cëb jaam goreel ko su boobaa nag ka jënd jaam ba goreel ko ci alali asaka du tax mu moom kilifteef ga ndax alal jooja alal yàlla muy alali asaka ja kon nag jaam ba kilifteefu jullit ñëpp lay doon aamilun ak aji liggéey dañoo jublu kuy liggéey ci asaka ja ni ki ka koy laaj ak ka koy séddale ak ka koy wattoo ko sàmm waaye jubluwuñ ci nag donga bay liggéeyal ab sëriñam ca tool ba li ëpp ci donga yi léegi sax duñu faral di loru ci asaka sëriñ ba mën naa génne asaka ja jox ko ña ca loru muy fuqaraaw yeeg masaakiin yi seet nag lum jox donga ya madiinun ak ku ñu lebal ku gàddu ay bor te toppatoon bakkanam rek leb di yàqte ak jàpp ne moom naa lebal leb rek yàqte daañu ma jox asaka ku mel noonu kat taxul ñu wax koo xam daa leboon ci lu far ci dund boppam mbaa dundum njabootam nag te tële ca fay ga kooku mënees na koo jox asaka mu àllaful xal bi ak ku ñu miinal xol ku ñu miinal xol ñaar la nga xam kii door a dugg ci lislaam ñu koy jox asaka ndax bëgg xolam gën caa dëgër loolu moom nee nañu maase nañ ci ne ba tey mënees na ko wéyal ndax léegi sax baraana ku dugg ci lislaam ay mbokkam jàmb ko mu xata xat daal di néew doole bi ci des nag mooy fekk ab yéefar ñu koy jox alali asaka ndax bëgg koo campagne ba mu tuub ñëw ci lislaam loolu nag nee nañu moom bàyyi nañ ko léegi kenn du ko defati wa muxtaajun ak aji aajowoo xaribun ku di ab doxandeem koo xam ne day ab doxandeem tàkk ci béréb amul lu ko tàgganti yelloo nañu jox ko asaka su fekkee ne nag fa mu jëm am na fa alal te gis na ko mën a lebal ba mu dem ba foofa fay ko kon kooku lorootut axraaru islaamin gori lislaam kañu jox asaka daal moom dañuy sart muy gor te di ab julit ndax bu dee jaam ab sangam moo war a gàddu ay mbiram bu dee yéefar dañuy jàpp ne asaka ak jaamu yàlla la te ak jaamu yàlla muy asaka ji kenn du ko jox ab yéefar wala mu yoqbal déeful nangu mur yi bun aji sikkloo ndegam xas nga xam li tax nga war a jox nit asaka bala ngaa jox kenn asaka rek kon na la wóor ne sart bañ la waxoon daje na ca moom koy nattable ba xam war na koo lekk mbaa waru koo lekk da nga koy bàyyi rek ba gis ku la wóor ne kii moom wares na ko jox asaka faslun li ab dog la da ciy wax muurum koor zakaatu yawmil fitri asakay bisub korite saaxun benn saa lay doon wata jigu dana war xan muslimin walis ab julit waman ak koo xam ne tuli ba sàkkoof na ko bi risqihi ci wërsëgam wa min muslimin tam di ab julit bi julli xayshil xaw mi ci la ëpp ci dundub nit ña muurum koor yonante bi moo ko santaane waral ko ci mboolem xeetam wi góor ak jigéen mag ak ndaw góor ak jaam ku warutit niki jaam ab sanga war ko ko génneel moo tax ñu ne kon ci ñëpp la ko waral benn bopp bu ne saa lay doon saax nag am na ñu koy tolloole ci lu yées ñaari kilo am ñu koy tolloole ci ñaari kilo am ñu koy tolloole ci ñaari kilo yu tegal ba sax waa màkk yi ñoom dañuy dem bay wax ñetti kilo waaye jàpp nañ ne ñaari kilo moom diggu doomu na benn bopp ne nag kon ñaari kilo lay doon su ko defee nag kenn ku ne war koo génneel boppam ak koo xam ne moo ko war a dundal ci yoon niki soxnaam ak ndeyam ak baayam bu fekkee dañoo ñàkk te moom mu am ak doom jigéenam ba kera mu koy may jëkkër ba jébal ko ko ak doom bu góoram ba kera muy nekk magum jëmm mën a liggéey yor boppam ñi nga xam ñooñu war a dundal daal ku ci nekk moo ko war a génne waaleel murum koor koo xam nag moom da koy dundal ci coobareem rek waaye dund ba waru ko ba tey murum koor waru ko bu ko neexee génneel ko rek ci coobare bu ko neexee ne ko génneelal sa bopp boo koy génnee da ngay seet lañ ëpp dunde foofa nga génne ko ca dafa mel ne bu dee fii nag moom ceeb moo ëpp daraja te it moom la ñu ëpp a dunde mu mel ne kon ku man ceeb doo sañ a génne mburum koor ci dugub koo xam ne nag daa tëlee ceeb tax koo def dugub dana doy incha allah li tuxu ni jim ci teg soo ko firee li tuxu ni ngir mu doy lu loo day mel ne kon li tuxu ni ya la doonoon soo defee nag laam gi laam guy digle muy li tuux ni na doylu loo kon moom noonu rek la baat bi war a mel xorran gor musliman ku di ab julit fil yow mi ci bisub korite boobee dañoo digle nag mbuurum koor ndax bëgg rek ki man bu génnee mbuurum koor jox ka mënut ñëpp bokk maase am mbégte ci bisub korite bi nga xam ne kaloor woon ba daa jóg di yelwaani tey jox nañ ko lu ko doy ba du jóg di yalwaani loolaa tax ndax nag muurum koor mënees na koo génne ci xaalis mbaa ci wurus ñu bari dañuy wax ne mënees na ko ndax moo gën a noppal kañ koy jox waaye itam ñu bari dañuy wax ne déedéet dañu war a topp rek ndigal li génne lañ war a joxe muy ceeb mbaa dugub mbaa leneen ci xeet yi lañ ëpp a dunde foofa ndax sàmmoonteeg bañ nu koy digal ndax boobu wur sa xaalis bari woon na te teewut loola lañ ñu digal te bu ndee xiyaas rek ne nangam nangam a gën a jàppandi nangam nangam a gën a jàppandi topp ko wéy boo tuut daañ mujj wàcc yoon wa kon jàppal ne muurum koor daal nga joxe ko ci lañ ëpp dunde foofa moom lañ gën a taamu ci nga di ko joxe ji lam toll ci xaalis murum koor nag koo xam ne mën na ko bañ wax ne war na ko war naa farlu ci génne ko joxe balaa jant bee so ci bisub korite boobule la gën daal mooy bu jullee suba balaa dem ci jullikaay ba mu gaaw joxe ko bu ko yeexee nag ba jant bi so ci kaw tey dana am bàkkaar te du tax mu wàcc ko koo xam ne nag bis bi ñëw na ba jàll te mënu ko ci kon waru ko te kenn du ko ko fayloo manees na nag bu kori gi desee benn fan rek nga daal di koy génne joxe fa saasa mu jàll si ci koor noppi na ci asaka kitaabu siyaami lii mooy téereb koor maanaam lii mooy dog bi mu jagleel mbirum koor siyaamu shahri ramadaana woor weeru ramadaan wajaba war na maanaam woor weeru koor moom daa bokk ci ponki lislaam yi mënta ñàkk fi rajab bi nekk na ci weeru rajab shaabaana ak weeru baraxlu saw mun koor nu di ba goog soppeef na ko weeru rajab daa bokk ci weer yi ñu ormaal sopp nañ kon boo ko mënee woor nga woor lépp bañ ca gën a taamu nag mooy kas maanaam bisub ñaar fukkeel ak juróom ñaareel maanaam bu dee weeru rajab daal bu ñu yendoo bëccëgu ñaar fukk ak juróom benn bëccëg ba ca topp di ñaar fukk ak juróom ñaar moom lañu gën a sopp ci mboolem weer wa ñu woor ko Shaaban weeru baraxlu moom it sopp nañ boo ko mënee nga woor lépp baraxlu itam bu ñu yendoo fukki bëccëg ak ñeent ba ca topp nag di bëccëgu fukk ak juróomeel lañ gën a taamu ku ko ca woor kati si xijjatin nekki juróom-ñeenti fan yi dil xijja wa axaraa rawante naag al aaxiru aji mujj ja weeru dul xijja muy weeru tabaski moom sopp nañ nga woor lépp lépp ndax bokk na ci al ashhurul xurumu waaye nag bañ ca gën a taamu mooy bisu arafa bañ ca gën a taamuwaat mooy yow mu tarwiya bisub juróom-ñetteel ba teewul nag taamu nañu rek bu tabaski teroo nga tàmbalee woor bañ a bàyyi bañ ne suba la tabaski nga door a bàyyi xam ne kon juróom-ñeenti fan yépp daal ñoom ngay woor bés cet di tabaski nag sañe su ko woor moom araam naa woor kasaaniki nii almuharramu weeru tamxarit tamxarit dañoo sopp nga woor lépp lépp lañ ci gën a taamu nag mooy yow mu xaasora bisub fukkeel ba ak yow mu taasooxa bisub juróom-ñeenteel ba ak jiimu muharram mooy ñetteelu fanu tamxarit wax teewul nag boo mënee woor lépp moo gën moo tax mu ne wa axraa rawante nag alxaashiru aji fukkeel ja bisub fukkeel ba mooy yow mu xaasora kon bis ba ca topp mooy njël bennu ramadaan wala barax lu matul fanweer waaye ba mu amee ñaar fukk juróom-ñeent dañoo séentu gis weer wi ba tey kon bis ba ca topp mooy njël bennu ramadaan fardu siyaami faratay koor waqta tulooxi fajrihi ci waxtu fenku fajaram wa ilal xurubi ba ca soga dafa wax ne koor moom mën nañ ne ci gàttal yaari farat rek la am benn ba mooy yéene yéene ji moom ci guddi gi la war a amee guddi gi mooy fi jant bi soyee ba fajar fenk diggante boobu fi lañu war a yéene su fajar xasee fenk te yéene woonoo koor kon yéene koor wéy na du tee nag bu fekkee da nga xamutoon ne weer yi feeñ na ba nga yéene bi nga xëyee suba rek ñu wax ne ah weer yi de feeñoon na kon bis booba da ngay bañ a lekk bañ a naan te fay bis booba ndax ñàkk fanaanoo yéene ji ci guddi ga farata ñaareel bi gannaaw yéene mooy rek daal di bàyyi lépp loo xam ne day dog koor kon nag na daal di bàyyi lekk ak naan ak joteeg góor ak jigéen ak tay ko ba noppi di waccu na moytu daal dara jaaree ci ab noppam wala ci bakkanam wala ci bëtam jàll ndax lépp loo xam lu ruy la lépp lu ruy jàpp nañ ne bu xasee àgg ci baat bi rek moom koor ga dog na bu fekkee ne nag moom nekkul lu ruy moom ni ki ab dërëm wala wax xeer bu ñëwee ba ca baat ba mu fexe ba yàbbi ko moom kon koor ga du dog ba tey na moytoo tux tux day yàq koor lépp luy nuru jote góor a jigéen ni ki laalante ci yaram mbaa fóonante ba tax man yu génn mbaa mas yu na ko moytu su ko defee nag ba mas yu génn wala man yu génn daanu ko leeral na moytu itam jaarale ci buntu suuf bi lu ruy ba mu àgg ca bàq ga bu amoon lu mu jaarale ci buntu suufam ba mu jàll ca bàq ga te fekk muy lu ruy ba tey it koor gi dog waaye nag koor gi du tee mën naa pikiru li aay daal mooy ñu samp koy biteel defal ko loo xam day wecci lekk ak naan ku ñu samp ay biteel moom ak yu demee noonu nga xam day wecci lekk ak naan moom du mën a ànd ak koor ga day bàyyi rek ñu defal ko loola ba mu tane bu àggee ca mën a fay nag door a fay wal xaqlu xel nag fii awalihi ci njëlbeenam charte lu joobi sartu war la bala laa koor a war nag waxtu fajaroo fekk nga ànd ak sa sago waaye fekkee ne boobu da ko fekkoon di xam wala mu fekk ko muy say la mu fekk ko ci ak ndof goo xam ne xamul fu mu nekk koor waru ko te bu waree noonu wi itam kenn du jàpp ne bis boobu war na ko faaw da koy fay rek wal yaqdi na fay faaqiduhoo aji ñàkk xel ma koo xam ne jamono yi fajar di fenk ànd ak sagoom bis boobee faaw rek doonte lekkut naanut du tee day fay bis booba bu fekkee ne nag waxtu wa fajar di fenk ànd naag sagoom ba teewlu yéene ji gannaaw ba nag mu xam mbaa lu mel ni xam ba tàggoog sagoom dañuy seet ba xam bu fekkee la ëpp ci bis ba mbaa lépp bis ba da koo xam kon bis boobu faaw da koy fay koor ga du doy bu fekkee nag noonee mu teewloo woon yéene ja ca fenku fajar gannaaw bi sax xam na waaye boo seetloo bis ba genn wàll ga rek la xam mbaa mbaa sax lu matul genn wàll ga la xam kon koor ga baax na du aajowoo mu di ko fay waaye daal moom bu xamee lépp bis ba mbaa la ëpp ca bis ba moom teewlu gam teewlu woon yéene ja ci waxtu fenku fajar du tee mu fay bis boobee kon bala noo jàll nu dellu waxaat mbirum waccu ndax nee na woon bàyyee tey waccu bokk na ci faratay koor nga xam ne kon su wooree ba noppi tey ko waccu ni ki ñuy wax luuju kon moom koor ga day yàqoo su fekkee nag wàccu ma tayu ko nit ki daa siburu rek wàccu mi tàmbalee génn ñu seet bu fekkee am na ci lu mu wanaat te mën na koo bañ a wanaat loola dana dog koor ga waaye nag bu fekkee wanaatu ca dara mbaa la ca dellu moom it daa dellu te mënu ko woon a yàbbi kon koor ga du aajowoo fay koor ga doy na wal xaydu mbërëk manaxa tere na saw man koor wa taqdi waaye dana fay alfarda kooruk farata in wir tafaxa ndéem yëkkatikoona bixii ca mbërëg ma jigéen bu xasee gis dereti mbërëg mbaa dereti wasin araam na ci moom mu woor waaye nag du tee dana fay koor ga julli kay lañu wax ne moom du ko fay waaye koor gi moom faaw da koy fay mbaa mu di ko xalaat du tax dara génn ci moom du mas yu du man yu kon daañu sib rek laalante ga wala xalaat ga ndax nekkoon ca leneen lu am njariñ mu ëpp solo ci moom waaye nag bu fekkee wóoru ko ba xam bu laalante wala mu xalaat mën naa andi génne mas yu mbaa mën yu kon laalante ga araam na xalaat ga araam na su fekkee nag def na loole muy laalante ga mbaa xalaat ga ba mës yu génn kon fay rek lay def du ca kafaarante waaye su man yu génnee moom day fay ba noppi kafaara boole ca wa karihoo sib nañu dawxa ka xidrin mos lu mel ne ki cin war ba noppi nag di mos la cin la saf wala tàngal kafe mbaa leneen di mos ba xam saf naam safut sib nañ ko ndax dañuy bañ mu rëcc jàll kooram daal di dog wa xadaran ak bébant ba tey sib nañ mu woor ba noppi di coow coow lu bari loo xam ne amul bàkkaar sax waaye amul tuyaaba de sax bu dee wax ju am bàkkaar moom daa araamoon njëkk koor gi ñëw te bu koor gi ñëwee day gën a diis ëpp bàkkaar waaye nag jekk di waxtaan waxtaan yoo xam ne dara sikku ca waaye nag amul tuyaaba ay caaxaan rek la loolu bu wooree sib nañ ko mu xaali bu xëy in aji noti wàccu wa zubaabin ak weñ moo tafar lu ñu jéggale la bu wooree nag jekki-jekki wàccu ni ma ko waxe woon léegi wàccu moo xam ne teyu ko da ko rëcc rek te it wanaatu ci dara ci gannaaw ba mu ko mënee yàbbi koor ga baax na fay du ko ca war ba tey bu ko weñ saraxee jàll dara du ko ca war ba tey koor ga baax na xubaaru saanihin ak pëndub aji liggéey wa turuxin ak pëndub ay yoon kuy liggéey ci lu am pënd mel ne muy liggéey ci ciment wala muy liggéey ci wal ci machine yi wala ya ngi demee noonu pënd ba koy solo yi jàll jéggal nañu ko ko du wàññi dara ca koor ga bu awee ci yoon wi sax fekk yoon yu bari pënd pënd ba di ko solu di demit dara du ko ca war wa siwaakun ak soccu yaa bisum bi aji wow ba tey may nañ ko bu wooree muy soccoo socc bu wow dañuy bañ socc bu tooy nag ndax bu muucoo ndox ma bu muucoo ndox ma mu jàll koor ga day dokk kon na soccoo socc boobu te bañ a soccoo socc bu tooy isbaaxu janaaba ci xëye janaaba kazaaka naka noonee la amee janaaba ci guddi gi te sangu ko ba fajar fenk du yàq dara ci jëmmi koor ga lay aay daal mooy mu yeexamtaloo sangu ba julli suba ga raw ko sub loolu laay indi bakkaar bu rëy ci yeexe julli ga ba mu raw ko waaye jëmmi koor gi moom bu yendoo woon janaaba ja ba jant bi sooy du dee jëmmi koor ga moom baax na xanaa julli yi war na julli te julliwu leen rek mooy doon bàkkaar bu rëy rëy bu nelawee nag gént man yu génn ci moom du yàq dara ca koor ga koor nelaw gént génne sobe dara nekku ca wa niyatun jenn yéene tak fii dana doy li maa ñeel koor ga nga xam ne tataa bu xuxoo toftaloom nga yejibu dana war illa in nafaahu ndare ndeem dàq na ko maani xuxoo aji tereem ja moom toftale ga gépp koor goo xam ne des ko war a sësale boo xasee yéene ca jëlbeen ga rek jenn yéene ca doy na ni ki ramadaan boo yéenee ci guddi gu jëkk gi rek yéen yéen doy na du aajowoo guddi gu ne ngay teewlooti yéene ja lu mel da ngaa dem ba yàgg am lu tax wóoratoo woon mbaa boog dem nga ba yàgg nga am ngànt lu la may nga bañ a woor yooyu jamono moom su fekkee jëloo ngànt la da ngaa susalee woor it du tey rek nga war a teewlu yéene ja guddi gu ne mel ne weeru koor ngay woor ba yàgg nga siburu siburu soo xam ne yoon mayoon na la nga bañ a woor waaye teewul nag yow nga jéem a woor rek li feek ngant lay jeex guddi gu ne nga war a yeesal yéene ja gannaaw bu ngant la jeexee nag boo yéenewaatee benn yoon rekk dal nay doy ca la ca des ca koor ga ni ki ka tawatoon wér wala ka doon tukki ñibbisi la des ca koor ga bu ñu yéenewaatee benn yoon rek yenn yéene ja doy na bu fekkee amaatuñu leneen ngànt lu leen may ñu bañ a woor ka amoon ngànt daal bu ngànt la jeexee ba mu tàmbaliwaat woor jenn yéene ja doy na du aajowoo guddi gu ne muy yeesalaat yéeneem lu may nag mu amaat leneen ngànt loo xam ne mayati na ko bañ a woor su boobaa bu jëlul sañ-sañu bañ a woor ba it di woor di wéy it du tee guddi gu ne moom ba ngànt lay jeex mu war di yeesal yéene ja bu dee koor goo xam ne nag moom tegale ga warul mel na ngay woor ñetti fan ci weer wu ne ak yu demee noonu kon guddi gu ne moom nga war a yeesal yéene ja yéene rek njëlbeen nga benn yoon du doy xëdd itam dañ koo taamu lool sopp nañ ko nga def ko te yeexe ko boole ci ndax bu xaaju guddi jotee rek waxtu xëdd moom dugg na waaye la gën mooy la ci gën daal mooy nga yeexe ko ba nga xam ne soo xëddee ba noppi sa digganteeg fenkuk fajar la fay des du war a sori juróom-ñetti minit mbaa fukk mbaa fukk ak juróom